a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah mawlaanaa rasuulillaah wa alaa aalihi wa saxbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati tawba di suuratu baraa'a di suuratul faadixa ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna kon nag inchaa allahu taala ci suñu jataay yi ñu génn gisoon nañu ci tënk li nga xamante ne nii mooy xareb xunayn di gazwatu xunayn wala yawmu xunayn waaye ñu gin koo xame tamit ci gazwatu hawazin loolu gisoon nañ ko ci tënk lool walillahi alhamdu walminna ñu waroon a dugg nag ci li nga xamante ne mooy laaya yi yi wax ci xare boobale kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci ñaar fukkeelu laaya bi ak juróom mu ne ban ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim laqad nasarakum allahu fi mawaatina kasiiratin wa yawma xunaynin id ajabatkum kasratukum falam tughni cankum shay'an wa daaqat calaykum al-ardu bimaa raxubat thumma wallaytum mudbiriin kon suñu boroom di wax mu ne laqad dëgg-dëgg nasarakum allah boroom bi tabaaraka wa taala di daldi woon na leen dimbali fi mawaatina ci ay bërëb kasiratin yu bari ay waay ndimbalu yàlla ayyaamullah yam waxoon ne dee leen ko fàttaliku ay muy bésam yooyu nga xam ne jaam yi daanaka ci la ñuy féey di ci xuus nga xamante ne ci la ñuy nekk di ci lap mooy loolu le nga xamante ne daa am nag yu ci gën a ràññeeku moo tax mbol Seydina Muusa alayhi salaam suñu boroom ne woon fàttalil sama jaam yi bésam yooyu nga xamante ne nii xéewal ñoom yam leen ci def waa yam leen ci defal waaye it lam leen muccal ci ay toskare yu leen naroon a dal ci bés yoo yële yi nag suñu boroom nag di fàttali jullit ñi la xadd ne dëgg-dëgg nasarakumullah boroom bi tabaaraka wa taala di daal di woon na leen dimbali ci ay bërëb yu baree bari mu ne bokk na nag ci yoo yële mooy ci bërëb yooyu comme Badar <coughs> voilà ndax Badar moom bu doon mbir mi affaire u nombre kese la ki ëpp mooy gañe kon mooy ñoom abu jahlin ñoom yéeféru quraysh ni doom nañu jullit ñi bu yàgg waaye nag mbir yi teguwul noonu le waaye Uhud tamit naka noonu rek mooy xare yi fi jaar yépp ndimbalal borom bi tabaaraka wa taala dong moo tax jullit ñi daal di ciy génn kon man mu ne kon yàgg na leen a dimbali cay bërëb yu sori yu baree bari mu ne wa yawma Hunaynin fàttaliku leen tamit bésub Hunayn Hunayn nag aw xuur la comme ni ñu ko gisa woon bi ñuy nettali ci li nga xamante ne mooy xare bi am ñu ne am ndox la am ñu ne xur la xur wa nga xamante ne diggante Makka la nekk ak Taayif nga xamante ne foofu la nga xam ne sorewul waa Hawaazin fa nga xam ne ñoom fa lañ dëkkoon gisoon nañu mu ne kon fa wa yawma lool nag bu nee wa yawma Hunaynin nekkul rek bésub Hunayn lool mooy xare yi arab yi ñoom ñoom yow mu dañ koy tudd jublu ci li nga xamante ne ay xare moo tax nga dégg ñu naan ayyaamul arab mooy bésu arab yi tekkiwul les jours des arabes arab yi dañoo may jour non non loolu mooy bés yi nga xamante ne nii ay xare da doon dox seen diggante loolu mu ne kon wa yawma Hunaynin fàttaliku leen ci dimbal yoo yële bésub Hunayn boo bale id keroog bi nga xamante ne nii ajabatkum daal na leen yéem kasratukum seen bariwaay falam tughni ankum shay'a seen bariwaay boobale jariñu leen tous waa jariñu leen dara wa daqat mu far mujj sax wa daqat mu daal di xat aleykum ci seen kawal ardu suuf si bi ma rahubat ak li muy yaatu yaatu yaatu keroog suuf si keroog xat na ci yéen de na ginnaaw gi wallaytum ngeen wane ginnaaw mudbir yi na daal di wane seen doq ya di daw summa ginnaaw gi anzala suñu boroom wàcce sakiinatahu ak dalam ala rasulihi ci ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala almu'miniina ak way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoo desoon ak moom ci ñu tuuti ñooñu nga xam ne tuddaloon lañ la ko wata mawlaana abdallah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu wa arda ne nag ñu man mii ci ñoom laa bokkoon mooy mbooloo ma desoon ñoo ñële la soor ñu boroom tabaraka wa taala comme ni ñu ko fi déw tudde woon ñoom Seydina Siddiq Seydina Omar Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom Seydina Ayman ibn Ubayd ñoom Seydina al Abbas al Fadl ibn Abbas ñoom Rabi'a ak ñi nga xamante ne nii ñooy Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib ak ña nga xam ne daal ñoo desoon ci ñoom ak moom ñooñu nga xam ne ñoom mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhum wa ardaahum ñoom seydina wa mawlaana al-Hibb Usaama ibn Saydir radiyallahu taala anil jamii ñooñu la suñu borom ne mu wàcc ak dalam ci way ngëm yàlla yi wa anzala mu daal di wàcc junuudan ay soldat yoo xamante ne nii lam tarawhaa yéen du ngeen leen woon gis ndax malaaka yi dañoo participer woon ci xare bi moo tax sax léeg-léeg ñoom ñooñu ci waa Hawazin loolu la ñu doon wax léeg-léeg ñu naan moo waay ana ka xamante ne waay boroom moo ñu njool ñooñu taw weex ñooykat yooyu malaaka yi lañ doon wax ñoom ñoo ñu leen doon bugalaale wa azaba suñu boroom bugal alladina kafaru yi nga xam ne ñoom ñoo weddi seen boroom mu ne wa daalika lii nag moom jazaa'ul kaafiriin mooy payut ñi nga xam ne mooy yéefér yi li leen di xaar mooy bu ñëwee di xareek seen di xareek yàlla di xareek yonentam yi salaatu wassalaam ngir fay diine ji bu boobaa suñu boroom fi muy mujj moom wal aaqibatu lil muttaqiin mujjanteelu mbir yi moom lu mu metti metti metti moom way ngëm yàlla yi ñoo koy moom kon nag laaya yii nii ginnaaw gi suñu boroom ne ma ginnaaw gi yatubullahu suñu boroom daal di tuubal daal di delloo mu tuub daal di daal di nangu tuub min ba'di daalika ginnaaw li ala man yasha ku ko soob te ña nga xamante ne nii ñoom ñoo dawoon mooy ñoo ñële nga xam ne biñ ne bi waa Hawazin rafaalee li nga xamante ne nii mooy flèche ratatatatat ña dawoon suñu borom daal di leen jéggal ca daw ga ñu daw waaye summa yatubullahu min ba'di daalik waaye yéefér yi nga xamante ne nee na lii mooy li nga xamante ne nii jazaawul kaafiriin seenu pay mooy ma mbugal leen mu am ci ñoom ñoo xamante ne nii suñu borom da leen di delloo ci boppam ñu daal di tuub comme ni nga xamante ne mooy ko jiite woon armée ba di nga xam ne mooy Seydina Maalik ibn Awf an-Nasri mu jiite woon li nga xamante ne mooy coalition armée suppu kànja boobulee nga xamante ne moom la ñeen di woon keroog Hunayn kon nag suñu boroom def moom mu mujj tuub ñu bari ci waa Hawazin waaye waa Taayif ñu bari tuub même bu dee ne waa Taayif ginnaaw bi dañoo bañoon daal di dem ba daal di ba siège ba jeexee ghazwatu Taayif boobale ba mu jeexee ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñibbi ci la ponkali Taayif yi ngaal li tuub ginnaaw gi bi nga xam ne Urwat ibn Mas'ud ci lañ ko faat ñoom ñoom ci lañ ko faat ndax moom tuubagul woon dafa tuub après dab yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jógee ghazwatu Hunayn def umratul raana ba pare di dem ci yoon wi mu dab ko ci yoon moom Seydina Urwa ibnu Mas'ud Abu Mas'ud Ath-Thaqafi radiyallahu anhu boo fàttale ko Seydina Urwa boobu boo fàttale ko ba ñuy gis euh, sulhul Hudaybiya ci suuratul Fath moom moo ñëwoon doon jàpp sikk mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xëcc mooy waa émissaire waa Quraysh woowoon ñu yónni woon par kenn ñuy dem moo ñëwoon di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xëcc ci sikkim bi di wax ak moom ba ba kiiwe Seydina al-Mughira ibn Shu'ba daal di woon kabulewu jusqu'aux dents da muuroon daal di kii ne ko hé jël jaasi ji di ko dóor ci loxo ne ko hé tok tok tok tok sa loxo bi ci ci sikkimu yonent bi alayhi salaatu wassalaam sinon gis nga boo ko dindiwul boo xëccaatee dootoo am loxo damay dagg sa loxo bi laay def su mu ne i eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ree waa ji ne way kii mooy kan kii moo bon waaye kii moo tàng mu ne ko kii de sa doomu baay pex bi la mu ne kan al-Mughira moo ne nii ah mu ne ko waaw mu ne ko yaa xudar yow waraatekat bi barki démb rek laa pare ci li nga xam ne mooy di fay diye gi nga xam ne jéye gi nga fi def rey fi ay nit daw sa yoon ndekete yooyu yaa nekk nii ñuy wax yow may sa nijaay bi sa baay pex nga war maa fonk nga naan ma boo xëccul sa loxo bi naa dagg sa loxo bi kon nag loolu la loolu nag ñooñu ñëpp waa Taayif moom Urwa moom nag dafa tuub bi mu tuubee nag dem di woo waa Taayif bi muy dem la ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ñooñ boo fa demee ñooñ ñi ma leen gisee bi ma leen assiégé boo fa demee Urwa mu naan ñoom man lañ gën a bëgg ndox maay seen sang mu dem di leen woo gaa yi faat ko ci gàttal léegi nag si la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax naan inna masala Urwa ka masalu saahibi Yaasiin mu ne ci misaalam Sayidina Urwa Ibn Mas'ud de daa meroog ki daa niroog rek mooy misaalam ki nga xamante ne nii ki nga xam ne moo nekk ci suuratu Yaasiin muy waajoo jële doon woo nga xamante ne wo yonent yi doon woo seeni ñoñ alayhimu salaatu wassalaam mu ñëw wa jaa min aqsal madinati rajulun waajoo yu ñëwoon di leen woo jóge ca kaw dëkk ba gaa yi far ko faat mu naan yaa layta qawmi ya'lamuun waaye waaye kon noo xoon waaye samay ñoñ xam ci lu baax li ma nekk ak yërëm ba nga xamante ne moom la ma sama borom ba pare dugal ma aljana ñoom moomu nag Urwa nag ginnaaw bi nag bi ko gaa yi faatee ginnaaw bi waa Taayif dañoo def délégation ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ ko fi ñoo ñëwoon doon négocier seen diine daal naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow gis nañ ne boo sa diine ji nag boo am na fi yoo xam ne ñun d'accord uñ ci quoi gis nga waa ji nga xamante ne moom la ñu naan sàngara muy vin moo doo ko mën di tudd alcool champagne yu bees yi yëpp mooy daal luy màndilaate kooku moom fokk nga ko moom loolu moom dinañ dugg ci diine ji mais ba la ñoo dugg moom dañuy moom nag léegi ñun moom ci waa Taïf moom day dagat ndax l'économie de Taïf ñun suñu koom-koom sans sangara man dane yonent ma ne sa saam ne inna waa xaram ne leen waaye xam ne dafa xaram ba ñoom loolu gisoon nañ ko kon nag ñoom ginnaaw gi moo tax suñu borom lañ tuub waa Taif dugg ci l'islam moo tax suñu borom ne malgré li ma leen duma noonu ak ñi nga xam ne waa Hawazin ak seen coalition boo bële suñu borom fàtte ña nga xam ne xam ne ne yiw newul ci ñoom ñoo faatu keroog waaye su maya tuubu ginnaaw gi borom gi delloo te nangu tuub aman ba'di daalika ginnaaw bi ma leen duma fii ci Hunayn mim ala man a ku ma soob ci ñoom te kale moo la mooy moo tax ñi ca des tuub ñu bari ci ñoom wallahu te bi ghafurun aji jéggalaakoon la rahimun ku yaati yërmande la kon nag maa ngoomu kon laaya bi mu commencé ñetti laaya yi ñoom ñooy wax ci ghazwatu li nga xamante ne Hunayn bi ñu gisoon li suñu boroom naan iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a fàttaliku leen gisu Hunayn keroog di xam tërin yi alhamdulillah ci la leen seen ngeen yéemu ci seen bariwaay mooy waaj a waxoon rek ne la nuxlabal yawma min xilla tey de kenn duñu gañ a ndax dañoo néew loolu noonu lool suñu boroom def nag wan leen ne ndimbal ak doole ak ngañaay nekkul ci nombre nekkul te lool julli ñi xam nañ ci lu baax moo tax ki ko wax parce que ab tuubeen la da doon dóor moo tuub moom xamul ni mu demee mais ñi yàgg ci ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam minal muhaajiriina wal ansaar ñoom moom sori nañ di wax wax ju mel noonu le comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon mooy gaa yi ne woon allahumma inna yow ya rasulallah ij'al lana dhaata anwaar kama lahum dhatu anwaat defal ñu garab gu rëy googale comme ni waa Quraysh amoon ak seen mbokki arab yi ñu mel noonu ñoo waxoon loolu suñu boroom nag wan jullit ñépp pourtant kenn la wax ba mu ñëwee maraara mooy taro kii bi euh, moo defet bu njëkk bi biñ leen di déroute bi ñu leen di gañe ci ñépp la dal ba mu des ñi nga xam ne ñoom la suñu borom dëgëral ñu nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam lool moo tax mooy toog naan sama yoon newu ci sawaay daal lu waaye def boppam déedéet ndax mbooloo lañ woon kenn wax loolu yéemu ci li nga li ñu doon suñu borom wan leen ne illa illa leen la faramtoone ankum shay'an seen mbooloo moo mali ba pare ne yéen ba mu leen di ba mu leen yéemee mel ni ñépp ko wax te kenn ci ñoom moo ko wax